a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima jotaay bii weesu gisoon nañu lenn ci xew-xew yi xew foofale gisoon nañu qissatu euh, waladi walidati Zama muy xew-xewu doomu ki nga xam ne <coughs> jaamu Zama di waajuru yaay Sawda moo ko juróon radiyallahu anha diggante Abd ibn Zama ak Sa'd ibn Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon àtte jël li nga xam ne mooy doom ji bañ koy xëccoo ndax kat Seydina Saad nee na frère am bi moo ko ne woon kii sama doom la boo amee occasion jël ko nanga ko jël récupérer ko Abd ibn Zam'an déet kii ci sama lalu baay la juddoo kon sama frère la yonent bi alayhi salaatu salaam gis ne wax dëgg moom rekk lay niroon waaye nag dafa fekk alwaladu lil firaash walil aahiril xajar alwaladu li nga xam ne mooy doom moom lil firaashi lal bee ko moom mooy ci sëy lay lay tukkee waaw doom jooju la l'islam reconnaître waaye reconnaîtreul fils biologique kese bu lépp leeroon ne waajee ko jurit biologiquement te chari te euh, du regard de la charia moom kiiwul jaarul yoon mooy ne doom jooju kenn du ko reconnaître ci charia ndax almaaduumu shar'an kalmaaduumi xissan li nga xam na moom sharia reconnaître ko moom daanaka ci biti ci réalité bi moom mu bañoon fee nekkayam moo tax kooku duñ mën doon doonante mook gone googu même bu dee biologiquement leer na ne moo ko jur ndax mbir yi nekkul est-ce que parce que jamono jooju dañ doon dute xamuñu lu leer déedéet lii rek yonent bi aleyhi salaatu salaam gis na ne lii moom kii moom copie conforme ba ibn Abi Waqqaas la waaye comme que Utba dafa euh, joteeg ndaw si te ndaw si daganu ko ah loolu nag moo tax mu daal di koy joxe ki nga xam ne mooy ka nga xam ne moom la daganoon moom ndaw soo sële di walidatu Zamaa voilà te insha allahu taala ñu ne woon dañuy àggale fi ñu yemoon ba léegi ci xew-xew yoo yële ci loolu lañu imaam ibn hisham al imaam ibn hisham raxmatullaahi aleyhi di nettali mu ñuy nettali xew-xewu saxaaba boo xam ne gisaguñu ko woon muy fadaalatu ibn umair ibn al mulawwex allaysi mu ngi tuddoon fadaalatu ibn umair ibn al mulawwex allaysiyu doon seydinaa fadaala di doomu ku ñuy wax umair Umayr du doomu ku ñuy wax Mulawih wala Mulawah ibnul Mulawah al-Laysi koñoogu kojoo woon ci waa Banu Lays <coughs> ah, imaam ibn Hisham raxmatullaahi alayhi daf ñuy nettali ci xew-xewu fatxu Makka yi mu ne imaam ibn Hisham mu ne wa xaddatani ndax imaam ibn Hisham dafa am laata muy tudd nettali seydina Fadala ibn Umayr ibn al-Mulawwax al-Laysiyu radiyallahu anhu dafa nettali benn nettali boo xam ne sanaduhu munqati' sanadam wérul ngandum rupture la am wa fiihi jahaala ba pare kim ko jële moom dafa am koo xam ne kenn xamu ndax imaam ibn Hisham raxmatullaahi dane ci càllale bu njëkk bi wa xaddatani man athiqu bi min ahli riwaaya fi isnaadin la an ibni shihaabin az-zuhri an ubaydillah ibni abdillah an ibni abbaas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ah, <clears throat> mu ne wa haddathanii nettali na ma man athiqu bihi koo xamante ni am naa ci moom kóolute man imaam ibni ibni Hisham al-Ma'afiri rahmatullahi alayhi sauf loolu waxoon nañ la waxati ko répététi ko léegi moom boy na ci nopp yi que ne xadiis bu mel ni wéru waaw ah. wa haddathani man athiqu bihi kooku majhul la mubham la wa mubhamun maa fii hiramin lam yusam kenn tuddul kenn xamul kan la benn waay waxoon na ma benn booy nettali na ma benn góor nettali na ma loolu lépp wérul léegi mu ne koog moo ko nettali min ahli riwaaya te bokk ci yi ñiy soloo xadiis yi ñiy soloo fii isnaadin la ci ab càllalam boo xam ne dafa dem jaar ci imaam ibn Shihab az an Ubaydillah ibn Abdillah an ibn Abbaas ibn Utba bële Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud an ibn Abbaas mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas mu nettali li mu doon njëkk nettali léegi nag bi muy nettali histoire Seydina Fadala mu ne wa kooku ba léegi nga xam ne man imaam Ibn Hisham am naa ci moom kóolute moo ma nettali ba léegi kon mooy xadiis bu yorul mu nettali ma moom ne an fadaalata ibn umayr ibn al mulawwax allaysi araada qatla nabi sallallahu alayhi wa wa huwa yatuufu bil bayti aam al mu ne kooku moo ko nettali ci sanad boo xam ne wérul kon nettali bi wérul kane Fadala ibn Umayr di doomi mu al Mulawwax al te ko joowoon ci waa Layth araada qatla nabi sallallahu alayhi wa sallam di koy rey wa huwa te moom xaalu yonent bi alayhi salaam keroog yatuufu mu nga doon wër bil bayt ci kaaba gi aamal fatxi ci at ma nga xam ne ca ubbi Makka moom alayhi salaatu wassalaam ci occasion boobu nit ñi bari ci la moom daldi bëggoon a profitoo ngir assassiner alayhi salaatu wassalaam loolu moo doon li nga xam ne mooy bëgg-bëggam moom Seydina Fadala ibnu Umayr ibnu al-Mulawwax al-Laysi radiyallahu anhu ay kaana ala shirki temps moom ci yéefér la bokkoon mu ne fa lamma dana minhu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fadaalatu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nee bi nga xam ne ki la ñëw ba jege yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ñëwee ba jege ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko mooy mu ko bëgg a rey mooy loolu luñ ko war a jam nag danga koy dugal ci sa yére yi léegi nee na bi mu jegee bi mu ko jegee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gis ko ne ko afadaala mais kii du fadaala mooy xamoon na ko ne ko afadaala kii du fadaala mu ne ko waawoo qaala naam fadaala ya rasuulallah sallallahu alayhi wasallam mu ne ko waawoo man a fadaala de yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa eh, eh, bi mu waxee lool nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko maada kunta tuxaddisu bihi nafsak ne ko ana lan mooy li nga ana li nga xamante ne moom nga doon waxtaan ak di ko waxtaan ak sa bopp di ci xalaat ah ba nar koo def ana loolu mooy lan eh, fadaala ne <coughs> fadaala ne ko ah, ne ko qaala laa shay kuntu adkuru llaha mu ne ko dara yow ndaw yàlla li hmm? laa shay doonul woon dara de kuntu man damaa nekkoon rek doon tudd buur yàlla waaw ci loolu daal laa nekkoon man daal ci loolu daal laa ne woon doon tudd yàlla rek xaala fa daxika nabi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di muuñ daal di ree summa qaala ginnaaw gu mu ne ko istaghfirillah na ko jéggalul yàlla ci wax ji nga wax mooy li la taxoon a jóg waxoo maa ngi lay laaj nga ne buur yàlla nga doon nga doon nga doon tudd di ko xalaat di ko fàttale ko mu ne ko istaghfirillah ñaanal jéggal sa boroom allah buur yàlla summa wada'a yadahu yadahu sallallahu alayhi wa sallam fa sakana qalbu ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ko waxee ne ko jéggalul sa borom mu daal di jël loxoom bu tedd bi moom alayhi salaatu wassalaam daal di koy teg ci dënnu fadaala fa sakana qalbu xel xol bi daal di dal ci saasi ndax xamal ne nag xolub yéeféer nag bi yoboo nga xam ko <coughs> laa yazaalu fi qalaq <coughs> waaw du deñ di nekk ci ay comme waajoo xam ne euh, day nekk ku mel ni ku toog ci puso waaw ak incertitude ak ñàkk dal xolu yéeféer yépp ci yem nag waaw te lool bala moo am gandum effet bala moo gën a am effet en tout cas gën a feeñ mooy xolam day nekk tout le temps en alerte parce que laa yakunu mutma'innan abada du dal mukk ndax lan lii dalal xol yi moom la gëmul lii dalal xol yi moom la demul médicament bi nga xam ne mooy dalal xol yi diw ne man ñoom ñu ne man duma ko jël jàppe ko loo xam ne poison la muy hadal quraan hadal quraan hadal hadihi ahadiisu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy dalal xol du maa ko wax borom bi moo ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen bi zikrillahi tat tatma'innul qulub ci tudd buur yàlla hein ci la xol yi di dale waaw ci tudd buur yàlla di ko bàyyi xel saa su ne di ko tudd sa làmmiñ di ko tudd sa say jëf di ko tudd ci sa ci ci ci boo dale di ko tudd ci sa xol ci noonu la xol yi dale te zikr bi gën a bu nit mën a zikar mooy alquran ndax mooy kalaamu rabbil alamin mooy kàddu borom bi subhaanahu wa mooy xayru zikr xayru zikr mooy alquran ak lépp loo xam ne ci loolu la tukkee comme sunnaa yonent bi aleyhi wassalaam loolu mooy dalal xel moo tax yéeféer yi bu problème ne jaax ni muy ni muy mettee ci ñoom incertitude ak peur bi leen di dal bokkul ak même bu jullit bi koy dund ak ñoom en même temps bokkuñu li ñuy yëgandoo jamais loolu mosoon nañ la ko fi wax bokkuñ lu ñuy yëgandoo de bokkuñu lu ñuy yëgandoo xol yi bokkul moo tax Fadala comme que kaana ala shirki summa wadaa yadahu ala sadri yonent bi aleyhi salaatu wa salaam jël loxoom daal di koy teg ci dënnam fa sakana qalbu allah xol bi daal di dal ci saasi mu ne fa kaana fadaalatu yaquul mu ne moo tax sayyidina fadaala da doon wax ginnaaw gi wallahi maa rafa'a yadahu an sadri hatta ma min xalqi llahi shay'un ahabbu ilayya minhu nee na moom Fadaala da doon mujj di wax après loolu naan maa ngi waat ci yàlla ne yonent bi alayhi salaatu salaam yëkkatiwul loxoom ci sama dënn lu dul bi mu koy yëkkati bi mu ko tegee ba bi mu koy mu koy yëkkati lu dul ne amul dara ci mbindeefu yàlla yi loo xam ne moom laa gën a sopp ko moom alayhi salaatu wassalaam allahu akbar azala shirka an sadrihi bi wad'ihi alayhi salaatu wassalaam yadahu ala sadrihi ay fadala ibn umayr ibn al mulawwax al laythi radiyallahu anhu nen la dindee shirk bi bokkaale yàlla ji fees ci moom ak ba ak salte yépp ci lenn loxoom bu mu jël moom alayhi salaatu salaam teg ko ci dënnam <laughs> lépp de kii ba mujj li nga xam ne nit nit man naa cheminer cheminer cheminer du ko am wala mu def ay at door koo am jaamu yàlla tahdib nafsoom def lu ne ay ati ati at ba faatu du am loolu mooy lan an yakuna allaha wa rasulahu ahabbu ilayka mimman siwahuma yow nga fexe ba buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi gënal la lu ñoom ñaar loolu ak a yomba wax ku ne mën ngaa toog fi nga toog di di di di di di di di di di wootewu maqaama yooyu waaye buur yàlla mi nga xam ne ya'lamu ma fi sudur xam na al as-saadiq min al kaadib xam ne kiy dëggu ci kiy wax lool ci ñuy wax lool ak ki nga xam ne moom li muy wax newul wuute na ak dëgg kon naka la teg loxoom ci dënnam loolu lépp daal di dañ mu daal di mu mujj moom alayhi salaatu wassalaam gënal ko waajuram xërëm yam doon kii sànni na leen gëmatu leen ay doomam soxnaam mag lépp ak lu man di am ci àddina bi yonent ci alayhi salaatu wassalaam mujj ko gënal xam nga problème ñu bari mooy dañoo àggul foofu suñu classe gi ñàkk àgg foofu moo tax ñu xam ne lii sunna la ñu ci ñu ciy ñu ciy ñu ciy tergiverser aka di di xool leneen loo xam ne jàpp nañ ne moo war a gën lii wala boo jëfe ko day xaw a metti quoi parce que dëgg-dëgg yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa nekkakul ki nga xamante ne nii moom mooy ki ki ki ki ki ki ki ñu gënal leneen ku moom waaw lool kese la moo tax yenn problème yi gaa yi nekk fii di di kaas yépp mooy lool kese la looloo tax mënuñoo àgg duñu àgg fu sori fenn duñu décoller sax bay bay bay bay dem waaw duñu àgg fenn duñu dekole sax bay àgg fenn kon nag yi salaatu wassalaam moo tax xoola gis nga ni mu doon xam nga façon yi ñuy yi nga xam ne boroom xam-xam sëriñ bi noonu la mën a noon lay nu tudde euh, noonu la noon lay xëcc taalibe bi daal di koy yar tazkiya nafsom ba li nga xamante ne jikko yu ñaaw yi ci moom mu deñ ah bokk na ci dafa am ay façon ay ay ay ndax mooy am malade la am malade la léegi nag niñ koy fajee niñ leen di faje day wuute niñ leen di faje day wuute am na ñoo xam ne buñ ñëwee ci sëriñ bi <coughs> da leen di liggéeyloo waaw ba ba ba nga xam ne mooy gaa yoo xamante ne nii ñoom ñoom dañoo rëy dañoo rëy bëgg gis leen ma ba pare xeet nit ñi mu ñëw sëriñ bi daal di koy jox sayu ne ko jëlal jëlal sama gis nga sa buum gii mu ne ko waaw jëlal nga dem ca ca àll ba taxanal ma te àll ba bu fa jógee ci marché bi lay jaar yemu ko ëndil ma ko waaw tey li may tamaa lay xaar ndax dañoo war a togg teew lañuy xaar waaw def loo ko yoo xamante ne nii ba kanam ci boppam moo ko bañ parce waaye ah non jaar ci biir marché bi ñépp di ma gis quand non bu fexe am na ñoo xam ne noonu lañ lay def dañ lay liggéeyloo waaw dañ lay liggéeyloo yooyu façon la am na loo xam ne nag yow liñ lay yéeg liñ lay liñ lay kiiwe mooy ci côté sopp lañ lay jaaral waaw waaw ay ay ay ay loolu lépp ay façon lu ñuy xëcce ndax nit ku nekk tamit ak nim mel ak tamit façon jamono ji loolu it day day wëy ci jamono jamono ji li nga xam ne moom la laaj eh? li jamono ji laaj am yoo xam ne nag moom dañ lay dugguloo xalwa dañ lay dugguloo xalwa mooy ngay wéet waa joo xam ne moom problème am mooy wéet te bu nekkee nit ñi du def lu baax gis tal déggatal yu mel noonu kooku kay problème kooku kay leer na kooku kay da fexe léegi muy fexe di wéet au minimum di xalaat ci boroomam waaw kon lool la xam nga yooyu nag ay façon la am na yeneen am na yeneen bu bu mahabba bi nag mooy bi gën a rëy <laughs> moom nag la yonent bi alayhi mooy bi nga xam ne moom ak sopp ci sopp lay jaar day fexe yow yow ba doo sopp keneen lu dul bu buur yàlla képp ngay sopp ak yonent bi sallallahu alayhi keneen koo sopp ku ne ñoom ñaar ñoo tax nga sopp leen nga sopp ko moom lañuy wax tariqul mahabba yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax saxaaba yi radiyallahu anhu xoolal kii moom moom loxo la jël teg ko ci dënn bi mu am loolu ci saasi te ñoom ñépp ko am saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom ñépp ñoo am loolu allahu akbar allahu akbar mu am lan mu ne teggiwul loxoom ci sama dënn xatta ma min xalqillaahi shay'un ahabba ilayhi min ilayya min teggiwul maa ngi wat ci yàlla ne yëkkatiwul loxoom sama dënn lu dul amul lan ci mbindeefu yàlla yu lu dul loo xam ne moom laa gën a bëgg ko moom alayhi salaatu wassalaam te moom alayhi salaatu wassalaam waxoon na ci xadiis boo xam ne seydina anas ibn malik moo ko solo comme ni mu ñëwee ci saxiixayn mu ne salaasun man kunna fiihi wajada xalaawata al imaan an yakuna allah an yakuna allahu wa rasuluhu axabba ilayhi mimma siwaahuma wa an yuxibba almara laa yuxibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uuda fil kufri kamaa yakrahu an ya'u an yuqdhafa fin naar Yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wax kon ci xadiis bi nekk ci Saxiixayni an sayyidinaa Anas ibn Maalik radiyallaahu ta'aalaa anhu mu ne Yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nee na salaasun ñett ngi man kunna fiihi wajada xalaawatal imaan ñett ngi euh, ku ñu ko trouvé man wujida fiihi man kunna fiihi képp koo xam ne yow yii ko hein koo xam ne mbindeef boo xamante ni am nga ñetti yi may bëgg lim man alayhi salaatu wassalaam kooku wajada xalaawatal imaan gis nga neexaay cafkaay ngëm yàlla alil imaani xalaawa wallahi lahu xalaawa ndax ngëm yàlla daa am cafka wat naa ci yàlla ne am na cafka waay waay boo ko xasoo ñam nag gis nga boo ko xasee ñam léppay soof ci yow leneen lu dul moom day soof ci yow mooy lenn du am guu ci yow lenn du neex ci yow waaw mu ne nag ki nga xam ne ah, yii may bëgg a wax mu ngi ci moom kooku moo trouvé wajada trouvé na xalaawatal iman bo ku bëgg xam nag loolu mooy fexeel nga jëfe ñett yi fexeel nga jëfe ñett yi nga fexe mu nekk ci yow nga fexe mu nekk ci yow ñett yi nga fexe mu nekk ci yaw waaw mu ne ñooy mooy lan bi ñu njëkk bi ci njëkk mooy lan an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mu fexe buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam gënal ko gin mu gin leen a bëgg leneen gin leen sopp leneen lu dul ñoom ñaar te lool nag xam nga lool duy wax xam nga lool loolu du ay wax kese loolu du ay wax kese loolu mooy loolu moom ku ko wootewu ku ne ndax buur yàlla moom ku wootewu na nga koo soob yow bienvenue au nag waaw waaw ndax da ngeen yaakaar ni da ngeen naan gëm ngeen yàlla a xasiba an-naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mooy ne affaire yi léegi doy wax képp koo xamante ne ni moom dara dafa sopp yàlla mooy bienvenu woon nag ndax nit ñi dañoo yaakaar ne mu ne ndax nit ñi dañoo yaakaar ne dañ leen bàyyi ñu naan gëm nañu rek te kenn du leen tester kenn du leen examiner waaw buur yàlla ne dinaa leen nattu waaw dina leen nattu ko dinañu examiner comme ñi fi jaaroon rek ba ñi ni xame ñi nga xam ne ñooy wax dëgg ak ñi nga xamante ne nii ràññee ñiy wax dëgg ci ñi nga xam ne li ñuy wax gëmuñu ci dara waaw loolu la kon an yakuna allaha wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma nit ki nga xamante ne pour mu trouver cafkaay ngëm yàlla bu ci njëkk bu mu war boo xam ne du iddia lu muy woote woo mais lu muy dund la buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi gënal ko moom moomu leneen lu dul ñoom ñaar lool nag lool nag ça se voit ci doxalinu waa ji waxinu waa ji ak lépp waa ji mooy pour gàttal day mel ni liñ waxoon keroog te sëñ bi wax ko radiyallahu anhu idil muriidu laa yuriidu abadan ghayra rida rahmaani haythu qasada ku remplir loolu rek yow dara jomb la nag ki nam ma dem ci borom bi moo xam sëriñ la moo xam taalibe la moo xam ku doon kooku laa yuriidu du nam abadan ba faw ghayra lulul rida rahmaani ngërëmu buur yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande di arrahmaan xaytu qasadaa fu mu mën a jublu mooy ak dundam léegi noonu la du dugg ci dara lu dul xamu ci àtte yàlla te bu ci xamee lool lool lay jëfe léegi nag ah, shaa man shaa aw ghadiba man ghadib neex na ku mu neex ku mu naqari mer ku mu neex nga mer mais yoonam newu ci ku mu naqari nga jëlub gaz taal ko nga toog ci moom yoonam new ci xoolul ndax neex na leenam naqari na leen maadaama ne gis na ne lii moom moom la yàlla bëgg moom la gërëm te moom la ne ñu doxal ko ku mer nga mer ku kontaanit nga kontaan waaye sa kontaan gi taxul mu def ko sa mer gi yow la seet yow yaa koy seet waaw loolu la de ku àgg fii nag <laughs> moo na xam nga <laughs> le <laughs> mooy xam nga nit nit dundam ixtibaar la mooy examen la moo bind wala xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala moo bind dee ak dund ngir examiner leen ana kan ci moo gën a rafet jëf voilà kon nag affaire bi loolu la mooy ne lu ñëw yow fi ngay liggéeyee sa doxali nag sa say njaboot say xarit say am di jàmm say étranger koo xam ne yaa ngi ko dóor a gis ak yu mel noonu yépp leen na ngay xool lan la buur yàlla wax ñu doxlanteeg nit ñi mooy sopp ñoom ñépp te buur yàlla tax di kontaan ci lu kontaan loo yàlla di mer ci lu mer yàlla walaw kaana min zawil qurba même bu dee ne ci ñii la gën a jege la jóge waaw hada loolu mooy makaarimul axlaaq kon mu ngo bu njëkk baa ngoog Seydina Anas mu ne yonent bi kon ku njëkk kaa ngoog ki nga xam ne moom wajada ñett yi nga xam ne ku mu nekk ci yow kooku trouvé na xalaawatal cafkaay ngëm yàlla mu ne kon an yakuuna première bi mu nekk allah allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ahabba moo ilayhi moo gën a sopp moo gën a lu waa ji fa moom moom moom mimma si waahuma ku dul yàlla ak yonente bi alayhi salaatu keneen koo xam ne moom la moom la gën a ko ñoo yon yàlla ak yonentam sallallahu waaw loolu nag bari na ñoo xam ne dañ koy woote woo <coughs> alors que du dëgg ñu ne ay taalibe lañ sëriñ diw lañ topp sëriñ diw mooy seen taalibe wala tariixa sàng mooy seen sëriñ tariixa sàngam lañ bokk <coughs> waaw te ñoom pare nañ ngir xeexal sëriñ bi mais bu ñuy wax yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu dul noonu seen yoon newu ci waxoon naa la en tant que wolof sénégalais li gën a tar <coughs> lu muy réagir ci yooyu mooy kii dafa repp te bu dee ab sëriñam lañu wax waxuma la lu toll ni li ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais bu ñu waxoon lu un pour ñuy wax yonent bi alayhi salaam lu dul noonu mu jaral ko rayante ñàkk alalam ñàkk ay njabootam lépp ngir nee na sëriñ bi lay défendre te biñ koy wax lislaam bi nga xam ne moom la fi buur yàlla teg ne inna diina inda allahi al dëgg-dëgg diina dëgg-dëgg fa buur yàlla mooy lislaam mooy ak wommatu gi yoonu gi yoonam newu ci waaw dafa rep mooy mooy réaction bi dina metti bi mu def léeg-léeg sax dañuy duñu sax yi waaye il suffit ñu tudd ne seen sëriñ yenn loo xam ne kat ñoom ñoo ko jàppee ñàkk teggit ñu nar a rey waa ji nee nañ jihaad lañ ne kooku bu taxawee ne moom buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam moo ko leneen lu dul wax ko waxoolu am waaw moo yu day wootewu de kon njëkk bu njëkk baango mu ne wa an yuhibbal mar'a lillah deuxième point bi nga xam ne ku mu nekk ci moom mooy koo xam ne day day day day <clears throat> mooy mos moom mooy trouver pas mos mooy trouver cafkaay ngëm yàlla nga xam ne wax naa la ne nit ki bu ko amee yeneen yépp ay soof ci moom dara dootul neex ci moom dara dootul am guu ci moom lu dul loolu mu ne deuxième bi mooy lan wa an yuhibba al mar'a mu sopp nit ki ku muy sopp ku ne laa yuhibbuhu du ko sopp du ko sopp illaa lillaahi lu dul buur yàlla képp mooy tax mu sopp nit ku muy sopp ku ne buur yàllaa tax waaye du ab intérêt bu muy xaar ci moom du loo xamante ne nii danaan o oh, soy kii moom ak ci mooy bindam ku rafet la moo tax ma sopp walla noo ko am classe la ma topp ma ma topp ko waa ji ci VIP bi la bokk boo ànd moom da ngay am code nga topp ko déedéet nga bëgg ko ndax loolu moo tax yooyu ku bëgg ngir lool nag bu yooyu deñee nga ba waaja <coughs> waaw képp koo xam ne dafa bëgg nit ndax alal ju mu yor mais bu devenir pauvre mu ba ko fa parce que li taxoon mu bëgg ko moo fi newatul te al waaye affaire bi comme que zaala zaalal maalu kon nag fa yazulu taba tabaan lahu lan al waaw alal ja dem na ah coog feel gam amoon ci moom te alal jaa taxoon day randu ànd ak alal ja ku sopp nit ndax moom fii la bokk <clears throat> fii la bokk moom kat doomu diw la nga sopp ko uniquement parce que doomu diw la loolu it kenn loolu yow des na <clears throat> loolu mooy soppoo ngir yàlla loolu moo tax nit kiy def ay hiérarchie ci ñu muy sopp waaye an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah li war a nekk mooy day sopp nit ki du ko sopp lu dul ngir yàlla képp dong loolu mooy lan mooy koy soppanteel ku ne yow dangaa war a xool ne kii kii nii mbindeefu yàlla la léegi nag ba mu nekkee mbindeefu yàlla comme que man buur yàllaa ma gënal ak ndawam ni leneen lu dul moom lépp lu bàyyeekoo ci buur yàlla dama koy sopp mu jeex takk waaw waa ji nan la tudd yang shi la tudd chinois la maa ngi koy dóor a gis mais ma sopp ko ndax o oh, xoolal xoolal buur yàlla bi nga xam ne moom mooy mooy bind ni moom ni ma wutalee kii man wolof bi huwa alladhi xalaqakum moom moo leen bind yaa ayyuhan naas inna ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum 'inda allahi atqaakum yéen nit buur yàlla moo def ay waaso ay tribu yu wuute ay peuple yu wuute li ta'aarafu ngir ngeen xamante nga xam ne du loolu du nekk source de division waaye source de bëggante la da xàmmee wante xam ne ah xoolal buur yàlla mi nga xam ne mooy almusawwir moom mi nga xam ne mooy joxe forme yi ni ma joxe forme bu wuteeg ñi mu jox ñii ma sopp ko ndax mi nga buur yàlla mi may gis almusawwir mi may gis à travers moom mi ma gis sax nga dem ba di gis buur yàlla avant ngay gis nit ki allahu akbar xam nga ne loolu du discours kese loolu nag boo ko melee moo tax doo dégg ñu ne Makka am na bousculade am na ñu fa dee nga naan baa sénégalais bokku ci ku wax loolu ku ne xamal ne moom soppagul nit ñi ndax buur yàlla parce que ndax sénégalais bokku ci ça sous-entend que le pakistanais moom bu dee moo dee garaawul te pourtant yow leer na la ñépp ay jullit lañu yu ñëw ak si faatu am amoo dara looy wax nga naan ay waay ya mbaa bokku ci koy mooy si c'est un malien bon <laughs> c'est pas grave si c'est un canadien c'est pas grave si c'est un portugais bon bof kooku moom na xam ne lam yuhibbanna al mar'a lil wajhillah kooku moom bu soppagul ngir buur yàlla loolu moo tax boroom xam-xam dëgg nitu yàlla dëgg-dëgg moom couleur yi nit ñi am gisu leen doomam ak doomu keneen gisul leen ñépp la yemale même pied d'égalité même pied d'égalité ndax fekk yow yaa ngi gis yooyu barrière yooyu xamal ne yow dangaa nekk umru'un fii ka jaahiliya nit nga koo xamante ne ak jaahiliya des na ci yow mooy ak réer dañagul ci yow am na lenn ci réer loo xam ne mu ngi doxantu ci sa xol bi waaw kon loolu la fekk nit a ngi xalaat loolu nga xam ne moom bu gisee kenn li muy njëkk a xalaat est-ce que ku weex la est que ku ñuul la est-ce que ku rouge la même ci wér ñu ñuul ñi est-ce que sénégalais la est-ce que est-ce que est-ce que la est-ce que éthiopien la ci kaw loolu nag ci lay xoole nan lay doxalee ñoom. bu dee sénégalais mu nooy ci moom lool bu dee congolais ba ab mu jàpp na ñii ñag yi mos nga xam ne fexe jaar seen kaw kooku na xam ne kooku xam nga ne soppul nit ñi ngir yàlla loolu moo tax <laughs> boroom xam-xam dëgg nitu yàlla dëgg-dëgg doom ji mu jur ak jeneen moom ki mu xam mooy ki nangul yàlla te bu leen di xool nit ñi ñoom ñépp ah dàmbale da leen mbindeefu yàlla mu sopp leen ngir buur yàlla kon yonent bi aleyhi salaatu salaam ne deuxième point bi nga xam ne foog nit ki remplir ko ngir mu yëg neexaayu ngëm yàlla mooy an yuhibbal mar'a mu sopp nit ki laa yuhibbuhu du ko sopp illaa lillaahi lu dul ngir yàlla képp dong doy na jeex na loolu nag mooy tax lu mu mën a def nag ci lu dul noonu ndax nit ki dangaa foog ne yow da ngay bëgg nit yow lu la neex rek lay def loolu daa mën a nekk loolu daa mën a nekk buur yàlla mi bind nit ñi dogal indi leen fi mais est-ce ñépp ci li ko neex la ne est-ce que nit ñépp ci li neex buur yàlla lañ ne te moom moo leen sàkk di leen dundal leen dox ñuy noyyi est-ce que dafa tax nit ñépp nekk moom ci li muy digle non non léeg-léeg lu nekk lay dégg ñu koy saaga ñii naan wala dallah buur yàlla am na doom wala iyaazu billah ñii di saaga temps bi te nee woon na doomu aadama bi saaga na ma te warul woon mu saaga ma ndax day saaga temps bi te man jamono ji te man maay jamono ji. ndax kat wo nit bu dee moo def lenn fii réaliser benn affaire nga ñëw ci lim réaliser saaga loolu mooy saaga woo affaire bi mu ki ko def nga saaga buur yàlla ne doomu aadama bi de mu may ŋàññ te waru ko woon mu may ŋàññ ndax day ŋàññ jamono ji ca man maay jamono ji yow nit ñi bu dee buur yàlla moo am loolu yow naka ngay waxe ne man sopp naa diw lu ko lu ma neex kese lay def bu defee lu ma neexul ma aj ko bàyyi ko dootuma ko tudd mais loolu mooy ne yow bëggoo ko woon ngir yàlla même bu dee ci ci ci euh, mitin bu ne euh, euh, podium bu ne di nga fa toog di ko wax téléphone bu ne nga wax ko waxoo dëgg loolu moom ku la ñeme na la ne waxoo lu am ay intérêt taxoon nga bëggu ko ndax ba mu defee lu la neexul da ko ba baax na la yonent bi alayhi salaam mais kuffaaru Quraysh nii lan lañ ko def. xoolal waa ji doon ñëwoon doon ko bëgg a rey Seydina Fadala mii Ibn Umayr ibn al-Mulawah mais dafa ñëwoon ngir rey quoi ah. da ko bëggoon a assassiner yow loo fi wax nit daanaka àggul ak yow bëggoon la rey yow tegal la plan ngir posone la nga trouver ko àgg boo foofu yonent mi alayhi salaam ñooñu la lay trouver mais jàpp mais ñu mujj. du leen xoolee ñooñu mais du ñu du mais keroog ba ñu tuubee lañ fàtte lañ defoon ndax du ñu ko xo du ñu ko gis ba muy feeñal loolu ci xar kanamam wala ci ay doxalinam mu leen di wan ne yow yaa ma doon waajal kon nag lii wëg lii non non doon mooy alxubbu ku àggul foofu nag bul wax mukk ne damaa sopp nit ki ngir yàlla soppoo ko fenn ngir yàlla danga koo sopp ngir ay intérêt voilà parce que moo tax yenn yenn fuu yi moo xam ay dirigeant lañ wala luñ man di doon nga xam ne dañ naan ñoom ñoom <laughs> dañ koy gis ba ci état yi tax ak nit ñi particuliers yi ñoom daal ñu ñu neexal rek la ñuy waxtaanal yow boo nee waa ji sa ennemi la mais du ngeen mës a waxtaan mais nan ngeen di jubóowee. ñun daal entre amis lañuy nekk ñun ñi bokki xalaat rek ñooy waxtaan ñi ci des ñu parqué leen fële xam nga loolu du du jikkoo jullit képp nag ku la wax képp ku mel noonu mooy yow parce que ngëm kii nu mu tudd cafkaay ngëm yàlla moo newagul sa xol cafkaay ngëm yàlla moo newagul sa xol moo tax amagoo ko loolu la loolu du ay discours moo tax affaire yi moom ay slogan jaay slogan buur yàlla moom xamul slogan ku mu neex nga dóorul slogan bu la neex tudde leen seen bopp lu la neex nahnul mutahabbiina fillah ñun dañoo ñu soppante ci buur yàlla mais bu dee ne buur yàlla xam na ne loolu da ngeen di wax lu leen neex yéen da leen di mujj mere sax non da leen di mujj mere parce que woote mbir moo xam ne yow meroo noonu loolu moo garaaw loolu moo garaaw mais loolu sopp gi yonent bi aleyhi salaatu di wax nii mooy ne mais forcément di nga jële ci nit koo sopp loo xam ne neexu la fenn loo xam ne neexu la mais nga muñ xam ne bon c'est comme buur yàlla moo doxal tey mu neex suba du neex tey mu mel nii buur yàlla deful àddina bi monotone am benn kii rek mënu ko lool déedéet mooy tey mu def lu la naqari lool ba nga naan kii de ma ko manoon a rey sa sa sa sa xel te mu yóbbu la ci lool mais teewul nga xoolaat ne bon mbindeef laa mbindeef la man it ni mu ko defee laa ko man a defee te laa koy defee te man xooluma ko jàpp ma ko woon ngir lii man buur yàllaa taxoon may def moo taxoon ma jàpp ko te buur yàlla mi taxoon mu ngi fi. te buur yàlla mi taxoon mu ngi fi kon ma bàyyi ko gëmm ci loolu continuer jàpp ko ngir yàlla kon yonent bi alayhi salaatu wasallam ne an yuhibbal mar'a deuxième mbir mi nga xam ne il faut nit ki nga xam ne dafa bëgg mos ci mos ki nga xam pas pas mos ci am neexaayu gëm yàlla cafkaay ngëm yàlla ki ko am mooy mu sopp yàlla deuxième point bi nga xam ne fokk mu mel noonu pas di ko waxa ah, mooy mu mel noonu ci dundam mooy mu sopp nit ki du ko sopp illaa lillah lu dul ngir yàllaa tax te nag ngir comme que ngir yàllaa tax nag buur yàlla moom waxoon na képp ku ma sopp dinaa la examiner dinaa la teg ay nattu te nattu du neex luñ nalaan muñal lu ne du lu neex waaw mais yow bu dee ne ku laal tuuti wala def la naqari nga aj ko toog fële fas sa kanam bàyyi sa non yow moom toogal fee ne dis plus rien bu fi waxati mukk di ñuy wax nga naan yàllaa taxoon may yàlla taxul ku la ñeme na la wax waxoolu am même bu dee sa babush yi sa kaala gi rëy na sa sikkim bi gudd na waxoolu am fenn même bu dee am nañu la topp naan yaay sëriñ bi doo dara waxoolu am yow moom yàlla taxul woon ngay def kon mu ne ñetteel bi nga xam ne ku nekk ci ku mu nekk ci moom wajada trouvé na xalaawatal iman cafkaay yàlla mu ne boo ñeenteel ñetteel bi te mooy bu mujj bi mu ne wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqdhafa fin nar lo yeneen ci ma salaam ne ñetteel bi bi nga xamante ne nii ku mu nekk ci moom kooku ku mooy ñetteel bi nga xam ne foog nga remplir yi mu wax yépp ngir nga jot nga am cafkaay ngëm yàlla mu ne ñetteel bi mooy waa nit ki day bañ delluwaat ci kéefër delluwaat ci kufru comme ni nga xamante ne noonu lay bañ ñu jël ko tëmbeel ko ci biir safar léegi mooy xam nga moom nit amul kenn ko taxaw naan man moom draawul yawmal qiyaam mais man bëgg naa ñu sànni ma jahannama loolu moom ki xattaa ki gën kàccoor sax ki gën a kàccoor sax du wax loolu mooy ne même ki gën kàccoor même ki gën kàccoor sax moom bëggul ñu koy sànni biir safara wala ci àddina bi bii ñu jàpp la jël taalu taal sànni la ci biir kenn bëggu ko waaw mu ne kon nit ki il faut tamit mu nekk koo xam ne day bañ ah, day bañ ñu dellu ñu mu dellu nekk bu yéefër murtad comme ni nga xam ne noonu lay bañ ñu sànni ko biir safar mooy ne moom kay l'islam bii moom mu ngi neex mu ngi naqareek mu ngi guddeeg mu ngi bëccëg mu ngi taw mu ngi neej lu ne ngi am man ci lay ne fës yéenéew ma benn yoon baxu même bu doon àddina bi yépp asbaxoo kuffaara dañoo mujj nekk ñoom ñépp ay kufaar yow moom du tax nga bàyyi waaw buñ ne woon ku des ci lislaam ñu rendi la sax du tax nga bàyyi ñu sànni la buur safara moo lay gënal yow nga bàyyi nga dellu nekk yéeféer kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wasallam wax nee na ñett ku mu nekk ci yow yow yaay am cafkaay ngëm yàlla buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam gënal la bu njëkk bi keneen kurul ñoom nga sopp nit ki soppoo ko lu dul ngir yàlla waaye ñetteel bi mooy nga bañ a dellu ci kéefër comme ni nga xamante ne noonu nga bañ a ku la jël sànni la tëmbel la biir safar xoola Seydina Fadala lii yonent mi alayhi salaatu salaam wax moom jour bi mu tuubee ñëw doon waaja assassiné yonent bi aleyhi salaatu salaam jël loxoom teg ko ci dënnam ci la amee lii allahu akbar moo tax mu ne wallahi maa ngi wàtti yàlla maa rafa'a yadahu an sadri moom di aleyhi salaatu loxoom ci sama dënn xatta lu dul ne maa xalaqa allahu shay'an ahabba ilayya minhu buur yàlla bindul lenn loo xamante ni yone moo ma gënal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne nii ci la jël loxoom bu tedd bi aleyhi salaatu wassalaam teg ko sama dënd man Fadala ibn Umayr ibn al-Mulawwah radiyallahu anhu al-Laythi léegi mu ne farajantu ila ahli sayyidina Fadala radiyallahu anhu mu ne ginnaaw gi ma daal di dellu ma daal di dem dellu ci sama waa kër mu ne fa marartu bimra'atin kuntu atahaddathu ilayha fa qaalat halumma ila alhadith fa qultu la wan ba'atha fadalatu yaqul nee na bi ma jógee foofu xam nga ci waa layt la bokk nee na may dellu sama kër ci sama wàññoñ nee na ma romb benn femme boo xam ne benn ndaw soo xam ne dama doon dama doon yàgg di cause ak moom mooy ab coroom la woon fa qaala halumma ila al xadiis mu ne ma kaay mu ne ma fadaala ñëwal waaye ñaa kaay toog ñu waxtaan fa qultu ma ne ko laa mukk mooy moom zaaqa xalaawatal iman wa wajada xalaawatal iman léegi daj na cafkaay ngëm yàlla jot na ko moo tax gis nga yooyu bu deñee ci yow bu bu bu amee ci yow nga am loolu mooy yu bon yi doo koo mënatee def moo tax ndaw si woo ko ngir ñu waxtaan ak la ci topp loolu moom jarul li expliquer moom kenn doful mu ne euh, mu ne ko laa mu ne ko mukk ah mukk léegi kay c'est fini léegi nag mu commencé wax sadd ay way wax ko ndaw si na ko qaalat mu naan qaalat halumma ila al hadith fa qultu la ya ba alayka allahu wal islaamu law maa ra'ayti muhammadan wa qabilahu bil fathi yawma tukassaru al asnaamu la ra'ayta diina allahi adha bayyinan wa shirku yaghsha wajhahu al idlaamu non Seydina Fadaala ne ndaw si qaalat halumma ila al hadiisi qultu la mu ne yow ndaw si mu conjugué ko au troisième personne ne koy mu ngi may woo naan ma halumma aksil ñëwal ilal xadiisi waay waay ñëwal waay ci waxtaan weeg la ca topp fa qultu man fadaala ma ne ko laa laa mukku loolu kay mënatu la am yaba aleykilahu al islaam low loolu buur yàlla moo ko tere moo ko bañ ak lislaam léegi kay jeex na moom ay toogati di kii noonu rek nekk di yamsax rek di bëgge ci noonu ci loo xam ne yee na ko tudde bëgge mais du bëgge mooy yaa ngi yàq sa bopp la mu ne déet yaba aleyki wal islaam lii nii buur yàlla moo la ko tere moo ko tere te moo bañ lii te moo ko tere wal islaamu ak lislaam mu ne ko law maa ra'ayti muhammadan wa qabilahu bil fathi yawma tukassaru al asnaamu mu ne ko law ma ra'ayta muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ne ko boo gisoon seydinaa muhammad ay way law ma ra'ayta muhammadan ay yow ndaw sii di ma woo ci lii boo gisoon seydinaa muhammad tey comme ni ma ko gisee dem naa fa makka dem naa wa junuudahu wala wa qabilahu ci riwaaye alfaakihi bi ci axbaaru makka foofu dane law ma ra'ayta muhammadan wa junuudahu fii nag riwaay imaam ibn Hisham nga xam ne dañu da'if mu ne law ma Muhammadan wa qabilahu mu ne ko cay boo gisoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa qabilahu ak ñi mu àndal muy saxaabaani radiyallahu ta'ala anhu bil fathi bi ñuy ubbi Makka ay boo fekk woon loolu yow ndaw sii xamoo fatxu bi muy ubbi Makka mooy lan yawma tukassarul asnaamu bis bi nga xam ne ca la ñuy doon danne li nga xam ne mooy xërëm yi idol yi keroog lañ leen rajaxe mu ne ko boo gisoon lool la ra'ayti diina allaha adha bayyinan di nga gis ne diina yàlla ji di l'islam mujj na nekk bayyinan leer nañ waaw leer na naññ léegi léegi moom la arab ya doon wax comme ni nee ci xadiis bi nekk saxiixay ni bu Amr ibn Salima mu ne arab yi dañ doon wax naan ñoom fatxu Makka lañ doon xaar ak loo xam ne daal mooy tax yonent bi aleyhi salaatu salaam féete kaw waa Quraysh wala waa Quraysh féete ko kaw léegi nag ñu naan da'u Muhammadan wa qawma bàyyi leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñoñam waaw bàyyi leen ak ñoom. ku féete kaw rek ku gañe rek ñu ànd ak yow mu ne ko nag fatxu Makka nag yow boo xamoon mooy bés bi nga lara ayti di nga gis keroog diinallaahi diina yàlla yàlla ji adhaa mu jën a bayyina leer nañ wa shirku te li nga xam ne mooy bokkaale bokkaale yaghsha wajhahu moom wa shirka yarsha wajhahul izlaamu te bokkaale yarsha wajhahu bu doon dañ koo misaale ko mu euh, nattable ko personnifié ko mu am waj euh, comme xar kanam comme nit moom bokkaale yarsha wajhahul izlaamu waaw li nga xam ne mooy ni l'islam leere bokkaale yiñ doon nekk ci la ko ak lëndëm daal muure mu ñuul kukk ba ñépp xam ne lii mooy ak bokkaale Allahu akbar ci riwaaya alfaaqihi bi mu ne la ra'ayta nuurallahi asbaha bayyinan boo fekke woon Seydina Muhammad ak soldaaram yi keroog Fathu Makka bés bi ñu doon toje asmaan yi di damm xërëm yi kononte kon la ra'ayti di nga gis nuurallaahi leerug yàlla gi asbaha bu mujjee bàyyi na leer nañ wa shirkata bokkaale yaghsha wajhahu muur na xar kanam di al islaamu gi allahu akbar allahu akbar ah, kon loolu mooy xew-xewu Seydina Fadala ibn Umayr ibn al-Mulawih al-Laythi am ci tarjama Ah, ci xew-xew bi ci xew-xew Makka kon radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu insha allahu ta'ala kon ci jotaay bii di ñëw kon ci jotaay bii di ñëw insha allahu ta'ala ñu war a àggale ci xew-xew yi xew Makka kon bii di ñëw dañuy ñëw ci ñan tuubuk yenn yenn zu'amaa u Quraysh xam naa dañuy njëkk ci sayyidatuna Hind Hind bint Utba wa maa adraaka Hind ndax xam nga koy Hind gisoon nañ ko ci nisaa xawla Rasuul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna muy sayyidatu sayyidina sayyidatuna Hind bi soxnaay Abu Sufyan gis nañ Abu Sufyan moom tuub na bu yàgg ci fatxu Makka bi ci bam dajee bañ ko ndeefale tuub na ba yonent mi alayhi salaatu salaam wax man daxala daara Abi Sufyan fa huwa léegi nag soxnaam nan la dugg ci lislaam keroog fatxu Makka